fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil attaasi'i wal arba'iin ba'dal mi'a baabu jawaazi qawlil mariidi ana waji' aw shadiidul waji' aw maw'uuk awwaa ra'saah wa naxwa daalika wa bayaani annahu laa karaahata fii daalika idaa lam yakun alaa wajhi tasaxxuti wa izhaaril jazaa'. qaala al-imaam al-haafiz an-nawawi rahimahullah. ginnaaw bi ñu jeexalee ci sunu jotaay bi ñu génn chapitre cent quarante-huit xam ne benn xadis la fa indi woon buñ jotoon a gis mu doon xadis bi 913 mu ne woon waa eh, an Imraan ibn al-Husayn an Imraan ibn al-Husayn radiyallahu anhuma anna imra'atan min Juhaynata atat an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama wa hiya hubla min az-zina kon walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadis eh, chapitre bi ci tegu muy chapitre 149 ba léegi ñu ngi ci kitaabu iyaadatil marid garab gii mu ne muy téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent mu ne baabu buntu jawaazi possibilité jawaazi yoonalu qawli maridi waxu ki wopp daal di wax ki feebaram wax jum mën a wax ana waja mooy muy wax ne ah man de damaa feebar waaw loolu lu mën a nekk la waaw aw shadidul waja wala sax du yem ci na rek damaa wopp waaye man sama sama feebar bi tar na waaw sama wopp bi sama wopp bi tar na aw maw'uk wala maa ngi yëg lu méttee méttee méttee méttee je suis souffrant waaw aw wala mu ne ma waara sa waaw wala mu wax wax joojee ne waara sa mooy woonaa Euh, sama bopp loolu waxinu arab la pour wax ne sama bopp bi mu ngi metti voilà <laughs> voilà mu ngi noonu wanax yu wa zalika wala muy wax wax yu mel noonu nga xam ne aji feebar gi da koy wax ngir wane li nga xam ne moom lay yëg euh, ci mettit li nga xam ne moom moom lay jànkonteel mu ne wa bayaani bunt bii dama koo samp manal imaamu Nawawi keroog lu ma wax <laughs> imaamu Nawawi ma naan Abu Yahya Abu Zakariya waaw xoolal loolu rek waaw abu abu abu Yahya la tudd Ibn Sharaf maa ngi naan Yahya ibn Sharaf abu Yahya non Abu Zakariya tout le temps bu ñuy tàmbali loolu la ñuy ubbee noonu ibn Sharaf waaw <laughs> loolu c'est des choses qui arrivent des fois <laughs> li ma déglu affaire ay reer dama jàpp ba ma ne xanaa kay <laughs> xanaa kay du lii laa wax <laughs> waaw Abu Yahya <laughs> nan la tuddoon Yahya ibn Sharaf lan moo doon dàkkanta Abu Yahya mukko Abu Zakariya rahmatullahi alayhi mu ne bunt bii dama koo samp wa bayaani bokk na ci li tax mu indi ko fi ginnaaw yi ma la tuddal nii wa bayaani di leeral annahu kana laa karahata waaw laa karahata fi dalik amul ak si ci lii mane nit ki feebar mën na koo wax ah dama feebar sama bopp bi tar na ay sama bopp bi metti na ay sama baat bi ay sama biir bi ay sama tànk bi waaw loolu yëpp mën na koo wax loolu amul dara luñ ciy si mais ida lam yakun bu dee ne nekkul ala wajhi tafaxuti bu nekkul ci waa ji da koy wax ngir eh, xunnu ci dogalu borom bi waaw di kaas di mer ci li nga xam ne moom la boroom bi teg waaw bu dee à coup condition mu bañ a nekk loolu ah sinon bu dee da koy wax parce que li ko borom bi defal la gërëmul di kaas di ko waay yow wow oh, waay li mooy lan man sama yàlla di ma ko teg voilà loolu moom waaw loolu moom day xaram lool dafa xaram <laughs> waaw mais bu dul loolu rek loolu mën naa nekk idaala yakun hein wa bayaan ak leeral annahu la karahata fi dalik amul dara li ci sib ida lam yakun bu dee ne waxam jooju muy wax li ko dal lam yakun nekkul ala waji ci wàllu ak tasaxuti mere dogalu yàlla mer ci dogalu yàlla wa izharil jaza ak feeñal ak ak saalit waaw bu ci lii dàqoo rek mooy loolu day mën a nekk looloo tax al imam daal di koy indi ci bunt bi lii nag dafa nekk am solo bunt yi nii ni muy gàtt gàtt bi indi yu mel nii dalay wan ne parce que nit ñi léeg-léeg dañuy nekk ci benn euh, façon boo xam ne ñoom ci seen xel lañ ko teg waaw ay naan yàlla warulaa teg dara nga naan affaire bi metti naa yu mel noonu non da ngaa war a yow da ngay apprenti xam-xam wala la <laughs> da ngay apprenti xam-xam lu waaw non ndax moom yàlla lum a teg rek jaam bi da koo war a gërëm waa kan moo la ne loolu daa wane ne moom gërëmu ko léegi nag al imaam dafa indi bunt bi rahimahullah ngir wan la loolu jëli ko ci ki nga xam ne moom la ñu borom bi ne mooy seen royukaay mu yore bi saa salaam voilà bu boobaa dinañ xam ndax façon wax yooyu moo tax yooyu ay wax la yoo xam ne moo tax wax moom bu àndul xam-xam rek jarul bàyyi xel voilà ndax xam-xam mooy mooy mooy lumière bi nga xam ne bala ngaa wax moo la war a tax sax moo la war a niital bala ngaa wax mais boo fi nee di wax teg ko ci tam xel waa jàpp naa wala dégg naa quelques apprentis suufi yu doon wax ma ne loolu du waxu dara waaw. loolu yëpp teguwut ci tus li tegu ci dara mooy lii waaw kay fekk waa ji defu ko waaw di nekk am jàmbat muy jàmbat jaam yi waaw kay looloo baaxul mais jàmbat yàlla innama ashku bassi wa huzni ila allah la sayyidina yaqub waxoon alayhi salatu wassalam dëgg dëgg damay jàmbat ashku moo tax jàmbat nekkul jàmbat daa daa daa dafa xaraamaanoo jàmbat sa borom loolu moo baax waaye li bon mooy jàmbat nit ñi ndax nit ñi jaam yi dañ lay xamal dong te dara lañ la mënalul waaw waaw kon nag loolu yonent yi di ko wax yonent bay saa saa am ñëw jàngal ñu loolu euh, ba pare xoolal li ci Seydina Yaqub teg <laughs> mel ni di tontuwaale façon ku yor idée wu apprenti euh, so euh, so ki ki suufi yooyu wala apprenti boroom xam-xam te xamul <laughs> wa a'lamu min allahi ma la ta'lamun waaw bi mu waxee ne day jàmbat qaala innama ashku bathi wa huzni ila allah wa a'lamu min allah ma la ta'lamun dëgg-dëgg waaw damay jàmbat li nga xamante ne nii mooy sama taruk mettit ak sama njàqar sama njàqar ila allah ci yàlla waaw wa a'lamu ta xam naa nag min allah ci yàlla ma la ta'lamun loo xam ne yéen xamu ngeen ko mu xamoo yàlla di jéem a wax ay waxu apprenti yooyu amul solo kon nag moo indi fi indiwu fi eh, aay ci kanam comme bu ne maa ngi bëggoon a indiwu aay man a indiwu fi eh, hadis bu Seydina Imran mi génn buntu boobu fii itam indiwu fi li nga xam ne mooy alquran indiwu fi loolu daa ñëw rek ci hadis yi indi ñetti hadis commencé ko hadis 914 ba hadis 916. léegi neuf hadis neuf cent quatorze mu ne an abi an ibni Mas'ud radiyallahu anhu annahu qaala daxaltu ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yuwa'ak famasastuhu faqultu innaka latuwa'ak wa latuwa'ak wa'kan shadiidan faqaala ajal inni yu'aku kama yu'aku rajulaani minkum muttafaqun alayhi voilà mu ngi noonu waaw kay waaw kay mbir maa ngi noonu mu ne an ibni Mas'udin mu ngi jële ci doomu Mas'ud ji muy Abdallah ibn Mas'ud Utba de ibn Mas'ud <laughs> waaw frère am bi kii ki ci gën a siiw ci ñoom ñaar ibnu ummi abidin radiyallahu anhu annahu qaala mu ne daxaltu man di dugg naa ala nabi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yu'ak maa ngi ko fekk mu ngi waay feebar baa ngi tar ci moom bu baax a baax a baax yaram wi tàng jër fa masastuhu malaal yaram bi affaire bi tàng jër fa qultu ma ne ko mais innaka yow yow yonent sallallahu alayhi wa sallam la turaaku waatan shadida mais yeneen saa salaam yow yow sa feebar bi tar na bi yow li nga yow li ngay li ngay jànkonteel say feebar ci ci ci feebar bi métti na de sa souffrance bi rëy na lool fa qaala nee na yeneen tubaab yi saa saa ne ma ajal yow souffrance bu tar fa qaala mu ne ma ajal ah kay inni man uwaaku damay souffrir ci feebar di dog ci feebar mettitaay bi kamaa li nga xam ne yu aku lay mettee lay lay lay lay souffrir rajulaani ñaari góor minkum ci yéen waaw équivalent lu tolloog li ñaari góor ci xeet wi di jànkonteel bu leen yàlla tegee feebar ñoom lañuy ñuy jànkonteel ñaari góor lu toll noon man laay jànkonteel man kese man yoneen saa salaam mu ne xadiis bi muttafaqun alayhi al imaamul Buxaari naka noonu al imaamu muslimu Abul Husayni rahmatullah alayhima bokk nañ ko solo léegi xadis bi nag jotoon nañ ko gis <laughs> waaw xon nañ la ko sax neen nañ la xadis bi bi ci tegu ak bii ñu génn bu Seydina Ibrahima bi yëpp lañ jotoon a gis xadis numéro trente-huit lañ ko gisoon baabu sabr wala nii la ko waxoon wa an ibni Mas'ud radiyallahu anhu annahu qaala daxaltu ala an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yu'ak faqultu ya rasulallah innaka tu'aku 'akan shadiidan qaala ajal inni u'aku kama yu'aku rajulaani minkum qultu dhaalika anna laka ajrayn qaala ajal zaalika kadaalika maa min muslimin yusiibuhu adan shawkatun famaa fawqahaa illaa kaffara allahu bihaa sayyi'aatihi wa huttita anhu dunuubahu illaa kaffara allahu bihaa sayyi'aatihi wa huttita anhu dunuubuhu kamaa taxuttu shajaratu waraqahaa muttafaqun alayhi loolu lañ ko gise woon hadis neuf cent waxoon nañ ne dina ñëwaat hadis neuf cent quatorze mu ngi nii ndax foofu fii imaam an-Nawawi da ko gàttal ne la ko rek yow ah yoleen saa sa yow da ngay souffrir bu baax de sa kii bi métti na si mu ne ko waaw bu tar mu ne ko waaw ndax damay daj ci métti comme li ñaari góor ci yéen di daj nee na ma ne ko mais yoleen saa sa loolu parce que da ngay am ñaari fay mu ne ma ah kay loolu la noonu nga ko waxe noonu la ba pare mu wax ne amul benn way wommatul yàlla boo xam ne dina ko dal lor lor googu nag moo xam ak déglu gu ko jam topp xam nga déglu tuuti la lu ko jam topp lu ko gën kawe ci musiba buy dal bu jullit illaa lu dul kaffara allahu biha sayyi'ati lu dul borom bi tabaaraka wa taala da ciy far effacé ci ay ñaawteefam ay bakkaaram wa huttat anhu dhunuba ba pare ñu rotal ci li nga xam ne mooy ay bakkaaram kama li nga xam ne taxuttu lay rotale ashajaratu garab gi waraqaha li nga xamante ne mooy fooyam yi ci jamonoy euh, automne bi yi nga xam ne euh, ci lu ñu jëm nga xam ne garab yi dañuy jekki seen kii yi di di di wadd ko dañuy wow xob yi dañuy wow après nag bu ko defee ñuy wadd rawatina bu ngalawee da ngay gis garab yoo xam ne daanaka lépp lu amoon ci xob da koy ñàkk mu ne comme noonu nag noonee la feebar bi musiba boo xam ne daadalu dalub jullit moo xam dëkk ba topp ci kaw lu dul def jëm kaw lu dul ne noonu lay def jullit ba kon lii gisoon nañ ko moo tax lépp la ñu caawaraanaa wax mooy dootuñu amul lees ci wax foofu lañ ci yem dañuy jàll rek li nga xamante ni mooy muruural kiraam kon alima léegi bon mu def xanaa lëkkaalim ak bunt bi mooy fii yonent bi ak bunt bi wane possibilité ki feebar ne damaa feebar wala tar na ci man feebar bi tar na ci man ak wala sa wooy woonaa sama bopp biy metti ak yu mel noonu que loolu kenn sibu ko bu dee ne nekkul ci wàllu xunnu ak kaas ak mere mere dogalu yàlla wala di wane sak sak sak sak sak jaza mooy saalit mooy fii lëkkaale bi mooy Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dafa ñëw na yonent bay saasam ne yonent saasam yow mais yow liggéey souffrir tar na tamit ah mën a ko ajal ah waaw mooy yeneen saa salaam bu doon ne loolu du lu ñu war a wax du na ko ah kay noonu la kazaalika ni nga ko waxe noonu la ba pare leeral ko leneen sax ne ko man damay daj ci metit lu tolloog li ñaar ci yéen di daj loolu kooku waxul li ko dal waxul mettitaayu li ko dal ah kon lu lëkkaale bunt buntu aliment al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah mu ndi bi ci tabu muy neuf cent quinze waan Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu annahu qaala jaa'anii rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ya'uudunii min waja'in ishtadda bii faqultu balagha bii maa taraa wa ana dhuu mal wa laa yarithnii illaa ibnatii wa dhakara al-hadiith muttafaqun alayhi waaw kon mu ngi nii hadith numéro neuf cent quinze mu ne waan Sa'd ibn Abi Waqqas mu ne mu ngi jële ci Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu annahu qaala mu ne nee na jaani dikkal na ma rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ya'uduni doon ma seet si min waja'in ci li ko waral ci wopp feebar boo xam ne min waja'in ishtadda bi bi nga xam ne daa tar daa taroon ci man qultum mim ñëwee seet si ma Makka la woon comme ci xajjatul wala gis nañ ko fan yi ma ne yeneen saa salaam ah balagha bi ma maal mu ne ko jotee na ma li nga xam ne moom nga gis ma koy jon jànkonteel ci ci ci tartaru li nga xamante ni mooy feebar bii te man borom alal laa wala yarithuni illa binati takat duma doon na lu dul sama benn doom bu jigéen mu ne wa zakara al xadis mu tudd xadis ba ginnaaw gudd nii mu ne xadis ba muttafaqun alayhi al imaam al xaafiz al buxaari al imaam muslim ñoo ko bokk solo comme xadis bi ñu génn xadis bi itam jàlloon na fi te fan yi rek gisoon nañ ko te ñu ne la woon dina ñëwaat bu mujj xadis bi moom lañ gisoon xadis numéro six ci baabul ixlaas mooy premier buntu chapitre un baabul ixlaas wa ihdaari niyyati fi jamiil al a'maal wal aqwaal wal axwaal al baarizati wal xafiya foofu lu ko indi woon ci lu mu gën a guddee te fa la waxe woon ne ci xajjatul wadaa'i la woon waaw mu ngi noonu jaa'anii rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam ya'uudunii 'aama xajjatil wadaa'i min waja'in ishtadda bi voilà mu ngi nii foofu te waxoon nañ la xadis boobu noonu biñ ko gisee xadis numéro six waxoon nañ la waroon na ñëwaat xadis deux cent quatre-vingt-douze waaye bañ koy gis foofu boobu lañ waxoon ak bii ak neuf cent quinze ba pare woon tëbaale bi nga xam ne moo doon neuf cent quatre te ñu ne neuf cent quatre hadis boobu nekkoon ci chapitre cent quarante cinq baabu ma yud'a bihi lil marid même hadis bi la xam nga hadis neuf cent quatre dana war wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu annahu qaala aadani rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa qaala allahumma shfi Sa'da allahumma shfi Sa'da allahumma fi saada rawahu muslim waaw kon mu ngi noonu <laughs> waaw mu ne yonent bi saa salaam de daf maa seet si ah fekk dafa feebaroon ma feebaroon mu ne allahumma eh sa borom ishfi yàlla na nga wéral saada muy sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas allahumma eh sa borom ishfi yàlla na nga wéral saada Sa'd ibn Abi Waqqas allahumma e borom bi ishfi yal na nga wéral Sa'da Sa'd ibn Abi Waqqas mu ne woon Muslim ko solo waxoon nañ la lool muttafaqun alayhi la woon à vrai dire moo doon hadis bi c'est la même chose te biñ koy gis foofu 904 waxoon nañ la hadis bi defe na benn bu mu war a ñëwaat te bañ ko njëkkee gis ca hadis 6 dañ ne woon dina ñëw 292 ak 915 tëboon bi euh, nga xam ne même ñuy recensé hadis euh, yooyu bii nii dañ ko bu 904 bi daa mel ni dañ ko doon dañ koy. fàttee waxaale kon nag mu ngi noonu kon loolu leer na ah kon loolu loor na ah mu ne kon muttafaqun alayhi la kon xadiis boobu kon jàll na léegi nag mu des moo tax lépp loo xam ne moom lañ ci waroon a wax <laughs> duñu ci nag di ci jaaraat mooy waxoon nañ ko c'est waaw c'est loolu waxoon nañu ko waaw loolu waxoon nañu ko ba pare waaw léegi nag ñu am beneen euh, euh, léegi bon am na lenn loo xam ne euh, man ma mooy lëkkaale bi voilà léegi parce que lan mooy kaale bi ak buntu bi waaw lan mooy lëkkaale bi ñu ne lu lëkkaale bi mooy Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas dana yonent saa salaam kat bi mu ko dikkee di ko seet si daw ne ko bala ah, balaga nii balaga bii ma tara ah jote na ma li nga xam ne yonent bi saa salaam kat gis nga ko waaw ah, mooy lii nga xam ne moom nga gis de moo ma dal waaw ah, moom laa jote ci ay metti yoo xam ne maa ngi jànkoonteeg moom muy feebar bu metti bii loolu budul woon ne lu mën a nekk la yonent bi alayhi salaam ko ne ah Saadu yaa ngi jaam batta loolu waroo ko wax waaw waroo nekk di wax naan balaghani ma tara yow da ngaa war di rek di muñ dong te muñ rek xam ne boroom bi nga xamante ne nii moom moo la ko teg waaw nga sant ko waaw kon waxul loolu <laughs> kon loolu day wane ne kon loolu mën a nekk la fële moom moo wax dañ koo laaj mu ne waaw man damay daj ci mettit loo xam ne day tolloog ñaar ci yéen bii moom ci boppam yonent bi alayhi salaatu wa salaam moom moo euh, moom la la la Sa'd mu seet si ko mu daal di koy euh, wax loolu waaw kay ne ko ah balaghani ma tara ja jote na ma li nga xam ne da yonent saa saam ci sama xaal maa ngi nii feebar bi sonal na ma lool yonent bi alayhi salaatu neewu ko déedéet loolu waroo koo wax tuubal ci li nga wax kon loolu mooy lëkkaale bi tax al imam indi ko fii di wane ne loolu lu mën a nekk la te Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas waxu ko woon ala sabilil jazaa'i wala ala wajhil jazaa'i waxu ko woon parce que dafa nekkoon koo xam ne eh, da doon saalit wala daa am déedéet da ko doon def rek ngir wax yonent bay saasaam li nga xamante ne moo ko dal waaw tamit même bu dee ren saasaam gis na ko seet na ko mën na ko qad balaghani min al waja'i ma kon nag mu ngi noonu kon nag al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala